ñu ngi woon nag ñëwoon nañu ba agsi fi nga xamante ne nii mooy laaye fukk bi ak juróom fukk bi ak ñaar mooy ne douzième verset bi fa lañ yemoon fi muy wax ne kukku fa walaada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fa waylun yawmaydin lil mukazzibiin mu ne toskare ñeel na bu keroogee asamaan si bés bi muy yëngoo jibaal yi nga gis montagne yi di di dex di yëngatu di daanu nga xam ne dañuy mujj nekk bu loo xam ne lu mokoñoo la ab ab poussière la ñuy doon alladiina mu ne yéefar yooyu nga xamante ne nii hum fii xawdin yalaabuuna dañoo nekkoon daal di sóobu di xuus rek ci li nga xam ne weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak seen dund gi nga xam ne jàpp nañ ne loolu mooy ak dundin di caaxaan ak fo rek topp seen bakkan ak seen nam nam kese ci kaw suuf mu ne nag kañ la loolu def xuru bugal moomu di dal seen kaw mu ne yawma bis la mooy bis bi nga xamante ne nii yud'awna ila naari jahannama daa mooy bis bi nga xam ne te dañ leen di sànni leen puus malaaka yi dañ leen di takk jàpp du gisoon nañ fa yuxadu bin nawaasi wal aqdam ci suuratul rahmaan mooy ne malaaka yi dañ leen di jàpp seen saraw bopp yi nga xam ne moo féete ci kanam jàpp ko boole ko seen tànk yi yeew jël ay seen takk ba mu dëgër daal di leen yeew nag di leen jiñ di leen puus kenn du leen teg ci ay oto nag di leen amal cortège wala yu mel noonu naan leen en prison déedéet malaaka yi buñ leen yeew a pare dañ leen di jam di leen puus naan leen aca di leen puus di leen dugal biir jahannama mu ne yow ma bisu la ba nga xam ne daaw na ci lañ leen di puus ilaa naari jahannama di leen jañ di leen di puur di leen ci repousser jahannama daan ak puus ak doole xam nga ne malaaka yi moom buñ la puusee mooy ca ajak jam la jëm ñu naan leen nag haadihi naar buñ leen poussé nag bañ ñëw buntu safara malaaka yi naan leen alayhimu salaatu wassalaam haadihi naaru yéen ñii di yéefér yi xool leen haadihi lii ngeen di gis di an naaru mooy safara allati ba ngeen xam ne kuntum nekkoon ngeen ca àddina bi haatu kadibuna doon ko weddi safara sii da lañ leen doon wax ngeen naan ay mythologie la moo lii ñii dañuy ñii dañuy nalaw di gént fan la loolu amee amul ñu doon ñëwee nag bañ puus leen ci bañ ak ci ñu ne leen xool leen waaye lii de mooy safara sa nga xam ne moom ngeen doon weddi ca àddina afa sihrun hada am antum la tubsirun moo yéen yéefér yi afa sihrun moo lii moom daa nekk loo xam ne magie la mooy ne ak njabar la safara si yéen di gis njabar la wala yéen a ngi nelaw wala da ngeen di gént wala yéen a ngi gis li xew ama sihrun hada ndax lii magie la ndax njabar la am antum laa tubsirun wala bokk te seen bët yi tey daa am lu ci ne ba gisu ngeen xool leen bu baax wala bal antum mooy yéen daal li am ba des mooy laa tubsiruna bëggu ngeen a gis dëgg fii ci àddina waaye yawmal qiyaam ñu leen koy wan malaaka yi naan leen ay wan ak ak ngeen ci buntu safara si nag ay wan ak dugg leen soobu leen ci biir safara si fasbiru ngeen muñ nag bu ngeen duggee nag ah bu fi kenn nekk nag di caali te da def tay lii naan bu ma xamoon déedéet islawha dugg leen ko fasbiru bu ngeen duggee nag ci biir safara nag ngeen muñ nag mbugal ma leen fay dal tasbiru wala boog ngeen bañ a muñ sax ngeen saalit lu nekk ngeen yuuxu ko ut ay ngant yooyu mu ne loolu lépp nag sawaa'un alaykum moo yem mooy tay moom safara foo jaar di ngeen fi dugg léegi dugg leen ngeen muñ wala ngeen ñàkk muñ mooy c'est du pareil au même mooy benn lay doon rek ci yéen innama tujzawna lii nag bu ngeen gisee nekkul ne lu dul ne dañ leen di fay maa la nga xamante ne kuntum nekkoon ngeen ca daaru dunya ca àddina goo ngeen jóge woon taamalu na la ngeen lañ leen fay léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala waxe yéefér yi li leen di dal keroog muy wax nag way ngëm yàlla yi boo gisee alquran nii la mooy lay wax ñi nga xam ne nanguñoo wommatu ñoo jaamu seen borom li nga xamante ni moo leen di dal waaye ñi nga xam ne ñoo gëm seen borom ñoom itam ana lan lañ leen di préparer ci ay xéewal mu ne innal muttaqiina dëgg dëgg ñeel na ñi nga xamante ne ñoo ragaloon seen borom di ko jaamu tey sori ay moyab yi mu leen tere woon tey doxe li nga xam ne mooy ay ndigalam ñoom def yi jannatin na'im ñii de di yawmal qiyaam dañu ngi nekk ci ajjana yoo xam ne ajjana yi xéewal yi fi jannaati ci ay aljana wa na'imin ak xéewal boo xamante ne nii du jeex du dog mukk faatihiina ñu ngay bànneexu nag di fooy géefu di daal di bànneexu bi ma aataahum rabbuhum ci li nga xam ne moom la leen di jox tay seen borom di leen ko terale ci ay xéewal wa waqaahum mu daal di leen fegal rabbuhum seen borom azaabal jahiim mbugalam safara mu metti bi nga xam ne ci la dugal yéebéri dina leen ko fegal tay dina leen ci protéger mu naan leen leen nag ku malaaka yi naan leen kulu bu ñu duggee biir àjjana ñu naan leen kulu waay waay lekk leen wasrabu ta ngeen naan hani an dal leen ak jàmm hani an soyez les bienvenus bi ma kuntum ta'maluna mooy lekk leen ngeen nekk ñoo xam ne teg ci seenum daataa këllo bi ma kuntum ta'maluna ci li nga tax lii nag borom bi da leen koo fay te la ngeen xam ne yéen moom ngeen nekkoon di jëf jëf yu baax ca àddina muttaki'ina ala sururin suñu borom nag bi ñu melale ñoom buñ fa newee ana naka dundee mu ne muttakiina ñu ngay soonu ala sururin ci ay lal yu kan yoo xamante ne nii ci ay wurus la ay ngay yoo xam ne yoo xam ne kenn masu koo ci kaw suuf ala sururin masfuufa yoo xam ne a rangale rangale leen nag nga la ñuy nekke seen lal ya nga xam ne ku soxla mooy lal bi bu fa nga soxlaa lal bi day ñëw ba mu ne wa zawajnaahum ñu daal di leen lëkkale daal di leen fay may ay soxna yoo xam ñoo xam ne moom la ñuy wax xuurul ayn yi mooy ñi nga xam ne jigéen ñoo ñu nga xam ne looy weex seen bët yi dafa yaatu la cay weex weex tàll la cay ñuul ñuul kooku loolu mooy xuurul ayn te daal du loon ñuy wax ci saar yi ñu gisoon jamono fan yéene kene ñoom mooy ne ñoom xuurul ayn yooyu dañoo nekk ka annahunna al yaqut wal marjan ñu mel ni yaqut mooy xeer façon xeeru précieux yooyu la mooy xeer yi nga xam ne du du du wurus mais façon ñoo raw wurus comme genre jamaa yu weex tal transparent nga xam ne boo koy xool mooy da ngay mën a xool la nekk ca gannaawam di ko gis ndax ni mu leere awaa wal yaqut wal marjan ak corail yi ni mu rafetee ñoom noonu lañu ñu mel te loolu ay nit la ñu noonu mel mu ne walladina amanu léegi nag muy wax naa buñ fa newee ñi nga xam ne nag dañoo gëmoon yàlla mel ni nag ab laaj day am ah waa bu ma amee sama njaboot wala boog waajur joo xam ne moom doomam ba mu ñëwee say sëtam ah ñoom nag ñoo gën a ñoo ko gën a kaw ci wàllu seen jamo seen seen jaamu yàlla fuuf ndax nag loolu day am de bu kenn foog ne nit ci moom baayam tout le temps moom baayamay tolloo manu la raw baayam déedéet loolu bari na mooy am na ñoo xam ne seen sët ñoo tax sax ñu fiiw mooy ne seen sët ñoo baax lool boo bëggee sax ñu xam seen baay kan la dañ naan mooy baayu diw ngir ñu xam ne diw moom mali la kon nag loolu léegi nag mooy waa ñooy bu ñu ko duggee mbaa dinañu seen xéewal yooyu ah, nekk faak sañ njaboot dara gi bu koo neex suñu boroom nag dalal xelu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mu ne walladina amanu mu ne kantaa ñi nga xamante ni dañoo gëmoon fii ci àddina te dëggal wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman seeni seeni sët daal di leen topp ci ngëm yàlla ji ñu newoon waaye lii nii zurriyatahum bi tekkiwul sët kese de mooy ne maam bi manoon naa nekk ci ñoo xam ne mooy ne moom bon ay waajur la woo xam ne moom am na lu ko ci wàllu yàllaam wa wàllu jaamu yàllaam waaye mu ne man de comme mu ne man de alquran xam naa ne wattuwuma ko mokkaluma ko te tamit xam-xam bi bari daal dina may rëcc te nag nekk naa mag mooy dinaa góorgóorlu ngir am ko de waaye dinaa fexe sama doom yi ma am dinaa fexe yóbbu leen fi ñuy ute xam-xam yóbbu leen ci too ci fi nga xam ne fa la ñuy sàkkoo xam-xam ak alquran ba ñu xam ko léegi nag mu dugal boo xamante ne nii ci wàllu alxuraan moo raw baayam ci wàllu jaamu yàlla moo ko raw te tamit moo ko dina xam borom bi te lool waaye loolu kan moo ko liggéeyoon baayam moo ko ci dugaloon bu boobaa buñ demee doom ja nekk fu kawe ca àjjana mooy ne maam jooju noonu muy baayam jooju suñu borom da koy yëngati ba ci doom ja te du wàññil doom ji dara waaye bu dee sët wala doom ji baayam a meloon noonu it noonu lañ koy defal loolu la alxuraan di wax ñii moo tax zurriya tekkiwul la sët kese la dañuy nekk ascendant mais dañuy nekk descendant mu ne walladiina amanu kon ni nga xam ne dañoo gëm wattabaatuhum durriyatuhum seeni seeni maam wala seeni sët daal di leen topp bi imaanin ci ngëm yàlla ga xam ne ca lañ ne woon alxaqnaa bihim durriyatahum damay jël bu yawmal qiyaamee ba ñeen ñenn ci ñoom daal ku dina kawe keneen ci damay jël ñi te ña ne ñoo gën a kawe alatnaahum te duma wàññil min amalihim min shay'in nekkul ne damaa wàññil te gën a mu tolloog ci gën a suufe te nekkoon doomam wala sëtam jaamam déedéet wàññiw ma kenn mooy ci ngëneelu yàlla boo xam ne dara la dara waxut ngëneelum kese la moom ci lay baaxe daal di defal ñi nga xam ne ñooñu ngëneel boobu daal di jël ñooñu nga xam ne même bu dee seeni jëf yóbbuwu leen ci ajjana yu kawe waaye am na seen mbokk bu fa ne ñu daal di yéen yëkkati ci ajjana yooyu ndax seen mbokk moo mën a tegu woon ci yoon waaye am na beneen tekki boo xamante ne nii jëlee nañ ko ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma wala Qataada wala Mujaahid jàppatuma kan la rahmatullahi alayhim wa radiya anhum mu ne loolu mooy lan alladiina aamanu ñi gëm yàlla ta seeni njaboot topp leen ci gëm yàlla gañ loon mu ne mooy muhaajiruuna ak lansaar yi mooy sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi ñi nga xam ne ñoo ne woon ñi nga xam ne nag ñoo leen topp ci gannaaw mooy ci ba ñi leen gëm ñi gëm yonent bi alayhi salaam ba addinay tukki tegu seen yoon ñooñu noonu la suñu borom bi wax ne bés bu ñu tegoo ci yoon wayu newoon ñoom te tegguñ ci seen tànk suñu borom yawmal qiyaam ba saxaaba ya nekk ak seen sang yonent bi salawaatullahi alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam fa la leen di yóbbu yal nañu ci borom bi boole kon mu ne nag kullu mri'in bakkan bu ne nit ku ne bi maa kasaba rahin li mu jëf rek moom lañ koy fay ëllëg de mooy ne ku nekk boo defee lu dul noonu mooy la nga defoon loolu loolu loo gisoon nañ ko ci li nga xam ne saare nga xam ne mooy weesu woon ku nekk daal la nga de ëllëg ngay def waaye borom bi mooy ci lu yées mën naa jéggale nit te sax jéggaluwul loolu am gëneelam la te loolu dinañ ci gën a ñëw ci jotaay bi di ñëw inshaa Allahu taala taala alam wa sallallahu wa sallama ala